bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wal axirina sayyidina habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifina wa imam as-siddiqina abil abbas ahmad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa li tariqatil faizin amma ba'du qala ash-shaykh al-hajj malik ibn usman alayhima ridwanur rahman fi wasilatil muna fi nazmi asma'illahi alxusna salli ala lawxika almahfuz al ashrafi min kulli alxalaiqi ya rahmanu yallaahu salli yàlla na nga julli ala lawxika ci sa alluwa bi almahfuz ba nga xam ne moom la ñu ñoŋal moom la ñu aar al ashrafi bay aji gën a tedd min kulli alxalaiqi ci mboole mbindeef ya rahmaanu yow mi rahmaanu aji fees dell ji yërmande yow allah allah yow allah yow yàlla ah, lawhul mahfuz comme niñ ko waxe woon mooy la table gardée mooy taabul boobu nga xamante ne sa borom subhaanahu wa foofu lay bind maanaam foofu la bind dogal yi lépp loo xam ne dañ koy dogal ba yawmal qiyaamati fa ko bind waaye foofu la yem comme ni nga xamante ne noonu la ko xadis bi waxe bindal lépp loo xamante ne nekk dana nekk ba yawmal qiyaamati maanaam loolu la ah, waxoon nañ ne day def référence ci téere moom la nga wax kullu shay wa wa kullu shay'in ahsaynahu fii imaamin mubin sama borom subhanahu wa ta'ala na ko imaam fii imaamin mubin wa kullu shay'in bépp mbir say ahsaynahu maanaam ñoŋal nañ ko peeg nañ ko ahsa mooy wë maanaam tënk nañ ko waa kay tënk nañ ko fii imaamin mubin imaam foofu téere la mooy lawhul mahfuz lawhul mahfuz waxoon nañ la rek alquraanul karim maanaam. Euh, maam da cee tam kitaab parce que léeg-léeg alxuraan wax na fii kitaab mu mubin la rek maam ci téere boo xamante ne bu leer la ndax mooy téere bi léegi nag téere boobu ak imaam boobu imaam ak téere dëgg dëgg dëgg dëgg ki mu doon xaqiiqatan mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, moom mooy imaam bu mag bi sallallahu alayhi ci lu amul werante loolu jarul sax jarul sax lan commentaire amma téere bi <laughs> moom mooy alkitaabu muy téere bu mag bi moo tax xatta euh, xam nga alquran dafa am wàcc yu bari yu mu wàcc dafa njëkk wàcc ci lawxul mahfuz comme niñ ko xamee imam alxaakim rahimahullah soloo na ci mustadraka xadisu ibnu abbas radiyallahu anhu ne alquran dañ ko wàcc woon ci lawxul mahfuz laataa ji mooy bal huwa qur'anul majid fi lawxul mahfuz moom alquran noonu la ko bal li fi nekk mooy huwa moom lii nii muy alquran bi ah. qur'aanun mubiin alqur'aan la bu ñuy jàng bu dajale mboolem xeet xam-xam yi bu biir bu mubiin bu fés bu leer maanaam bu évident fii lawhin mahfuz mu nekk ci ab law law mooy alluwa comme ni koy waxee law alluwa maanaam euh, transformant maanaam wolof daf ko jël maanaam ci arab mu wolofisé ko muy euh, alluwa muy al yaa ngi dégg euh, kon mu nekk. ci euh, law mooy taab fu ñu bind taabal hmm, tableau ah mu ah boo xam ne dañ ko aar dañ koo ñoŋal dañ koo aar dañ koo ñoŋal foofu nag euh, euh, téere boobu maanaam partie boobu léegi nag da xam ne yenent bi sallallahu alayhi ci boppam moom mooy alluwa bu mag bi mooy téere bu mag bi alquran ak lu dul alquran lépp loo xam ne xeetu xam-xam la moom mooy balluwaay bi sallallahu alayhi wasallam mooy aynil ma'arif al comme ni ñu aynil ma'arifil aqwam moom mooy cosaan mooy jëmmi cosaan di balluwaayu xam yi ak yi nga xam ne ñooy taxaw gën a taxaw sallallahu alayhi wa sallam kon téere bi en réalité moom la moom mooy téere bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam ah loolu nag neex naa dégg même bu ñu ko jëloon ci wàllu zahir sax neex naa dégg ndax mooy nit ku nekk ab téere nga ndax sa mémoire téere la àlluwa la bu dëgg sa mémoire àlluwa la ku ne yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne mémoire am xam-xamam amul benn bu ci nekk comme li nga xamante ne moom la euh, amul benn bu mel ni moom euh, as-sahabi jalil Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu allamana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma kaana wa ma sayakunu ila qiyamis sa'a yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu li nga xamante ne nekkoon na ak lii nekk ji ba keroog àdduna ba keroog al àdduna di tukki kon lépp loo xam ne aju na ci wàllu àdduna te boo xoolee sallallahu alayhi yi nga xamante ne moom la doon informé sallallahu alayhi wa sallam yim ñu doon informé bi mu bi mu nekkee ci kaw suuf di ñu nettali di ñu wax yu baree bari nga xamante ne danaa lii dina am lii dina am lii dina am muy nekk ñu tuddee ko parfois dañ ko dañ koy tuddee ashratu saa wala alamatu saa yii ware ne allaaxira day waaj a ñëw maanaam li ñu naan adduna day waaj a tukki mu nekk ay information yoo xamante ne daf ñu ko doon jox étape par étape étape par étape étape par étape étape par étape sallallahu alayhi euh, loolu ba ci adduna di tukki mboolem événement yi nga xam ne ñooy événement majeur yi war a xew nettali na ko wax na ko leeralal nañu ko léeg-léeg sax mu wax ñu yoo xamante ne maanaam dañuy dem ba benn jamono ñu daal di gis ne ndekete ah ñu ngi doog a comprendre ne lii moom mooy dëgg-dëgg dëgg-dëgg yenent bi sallallahu alayhi lii la doon wax comme fi mu naan halaaku ummati fi ta'ni wa ta'un sama xeet subhaanallah sallallahu alayhi sama xeet seenu alkande mi ngi ci maanaam li leen di alak deegu deegi deegi li nga xamante ni mooy rey ñu baree bari ci ñoom mooy di jamante mooy ay bal ay pistolet et cetera ak lu ñuy wax ak taawun mooy li nga xam ne moom na mu koy defee daa garaaw te dafa bari ni muy jamee dafa garaaw te dafa bari ana num façon bi mu koy defee ñu ne ko <laughs> ñu ne ko alim na taana fa maa huwa taawun jamaate bi di dóorante rey dóor rey rey de ah yooyu xam nañ ko bombardé gars yi tas et cetera yooyu moom xam nañ lan la mais taawun mooy lan li nga xam ne moom moom moom boobu bi gën a garaaw bi nga xam ne moom buy jamee dafa garaw ni ñu koy defee mu ne euh, mu ne naka la sax wadaxu ixwaanikum minal jinn ay duma la ay ay ay ay ay dugg la maanaam ay trans da leen di transverser yoo xamante ne seeni mbokk yi ngeen dul gis la maanaam ci jinn xam nga jinn jinn day tekki dans sens bu ñu ko waxee nii mooy jinne mais lépp lu nëbbatu dañ naan jinn xolo falam maa janna ah naka la ko ah la maa janna alayhi bi nga xamante ne moom la guddi gi lëndëme maanaam mooy parce que duñ ko gis moo tudd les janna aljannatu aljanna li tax ñu naan ko aljannatu mooy tool xam nga jannatu mooy jardin mais c'est parce que yii sax muy ñax mi ngooñ mi mm, garab yi et cetera dañuy dem ba nëbbu suuf si ñu tudd moo tax ñu naan ko aljannatu ndax nëbb gi muy nëbbu suuf si verdure bi ah ki noonu. xol dañ koy wax aljanaanu ndax nëbb gi mu ne bi ci biir dënn bi te li cay nekk li nit kiy wax ci xolam ki jàkkaarloo moom du ko dégg du ko gis waaw dafa nëbbatu aljanaanu gis nga yépp jiim ak nuun la forme bi hmm? almajnuun mooy dof <laughs> eh? aljunuun mooy ak ndoxe aljunuun tamit loolu la mooy koo xam ne xel mi dafa nëbbutu dafa nëbbu maanaam xel mi fee maanaam mënatu koo utiliser dafa nëbbu wala boog ku ci ne sadd rek tout simplement ala kulli xaalim euh, kii bi forme bi benn la yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam bu ne euh, seen mbokk jinne yi maanaam maanaam seen mbokk yi ngeen dul gis buñ leen jugee di leen di dugg ci seen yaram yi <laughs> ñoom ñoo bari lu ñuy rey ci mit ñi dañuy xam ne nen lay waxal microbe yi ak virus yi parce que ñoom dañoo tuuti ba duñ leen gis ñun te suñu ay mbokk lañ yonent bi sallallahu alayhi xamoon nañu à travers loolu ne suñu ay mbokk lañ duñu suñu ay ennemis suñu ay mbokk lañ suñu ay mbokk lañ ci jaamu yàlla genn mais suñu ay mbokk lañ parce que du microbe bactérie bu nekk dafa nocif ci nit ki ba pare am na tout le temps ay utilité suñu ay mbokk lañ mu ne ñooñu nag ci ci ci ñi ngeen ñi ngeen doon gis ñoom ñoo ëpp li leen di rey ah léeg-léeg tamit mu joxe loo xamante ne li muy wax en terme géographique lay doon wala en terme historique lay doon wala euh, loo xamante ne daf koy wax ba jëmmi jamono ñu découvrir ne effectivement loolu am na et cetera loolu moom lu bare bare bare bare la yoo te ne ku dem ci téere yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo wàllu googu noonu maanaam ci yonent bi sallallahu alayhi li mu doon annoncé ne dina ñëw day gis ne yu bare bari ñëw nañ am na yoo xam ne ñëw nañ ba pare am na yoo xamante ne ñi ngi nekk ñii di di di ñu koy dund am na yoo xamante ne dinañ ñëw ji insha allahu taala ala kulli haal yonent bi sallallahu alayhi maanaam kon moom lépp loo xam ne li ma jublu woon ci wax ji yépp mooy rek lépp loo xam ne dana xew xew na et cetera ba ci àllaxira yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ko te daf ñu ko doon leeral daf ñu ko doon wax sama xeet nangam ñu mel nangam dinañ ci nekk allahu akbar yenent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal li sayyidina abu hurayra wax radiyallahu anhu mu ne yenent bi xadis bi mi ngi ci ñaari saxeex yi bu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhi mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sinfaani min ummati min ahli an-nar lam arahuma qawmun lahum siyaatun yadribuna biha naas zulman wanisaa'un kaasiyaatun aariyaatun mumilaatun maa'ilaat ru'usuhunna ka asnimatil buxtil maa'ila laa yadxulna aljannata wala yajidna riixaha wa inna riixal jannati la yujadu min mashiati kaza wa kaza mu ne ñaari groupe a ngi nii ci waa safara lañ bokk ci sama xeet lañ bokk sallallahu alayhi wasallam maanaam wax ak euh, asaf maanaam mooy ak tristesse rëccu ne maanaam vraiment malheureusement c'est domage que ni loolu am sallallahu alayhi wa mu ne gisuma leen sama xeet lañ bokk group bu njëkk bi mu ne ay nit lañu doon yoo xamante ne dañuy yor ay yar yar yi boo leen leen gisee dañuy mel ni ay geenu nag ñu ciy dóor nit ñu ci tooñ leen ñu mel noonu nag existé woon nañu en ci jamonoy taabi'i yi ak taabi'i taabi'i yi yor yar yu mel noonu di ko dóore am na ñu ne ñooñu la am na ñeneen ñu wax leneen ne ñeneen la du ñooñu ñeneen la euh, esclavagiste yi seen yar yu gis nga ni mu doon mel ah am na ñu ne voilà en tout cas képp ku yor kopp ku xamante ne da ngaa bokk force de l'ordre yi tey tooñ. ci nga bokk et cetera ala gis nañu ñu mel noonu mu ne dañuy dóor nit ñi ci di leen yar yu mel noonu mu ne ñooñu groupe lañ ci safara allahu akbar mu teg ci ne ak nisaawun ay jigéen yoo xamante ne kaasiyaatul dañuy sol ay yére wala dañuy am yére yu bari mais aariyaatul dañuy rafle rafle gi ñu mu ngi nekk ci buñ ko solee subhaana rabbi maanaam day mel ni solu ñu yëre en fait parce que ni ñu mel forme bi nam ne leen yàlla bind rek ngay gis da gis ñu tollu jamono joo xamante ne maanaam bu góor ki soloo jigéen gi solo da gis ni góor gi moo gën a sol lu gën a desan que jigéen gi ah, ah kaasiyaatun kon dañuy am yére yu baree bari waaye aariyaatun buñ ci sol bu julli jotee fokk ñu jéem a seet lan la ñuy àbb pour dëbb daaxe pour mën a racoler pour mën a julli kaasiyaatun dañuy am yére yu cher mais aariyaatun yére yi du leen jot mumilaatun maailaat dañuy jeng maanaam dañuy jengalaate mooy mumilaat jengalaate googu nag mooy Euh, góor goo xamante ne sa borom dimbaliwu ko gune so subhaanahu wa dañ koy désorienté loo jaaraloo ko ci yoon boo xam ne baaxul loolu mooy mumilaat maa ilaat mooy dañuy jéng ñoom ci seen bopp dañuy jéng ci seen doxalin ci seen comportement ci seen jikko dangay gis correct rectitude day jafe ci ñoom mais aussi euh, ma'ilaat comme li ñenn ñi wax tam borom ci ñoo ci mooy ni ñuy doxe hmm? ñuy calli calli ko ko loolu mooy ma'ilaat mu ne ru'usuhunna seen bopp yi nag ka asnimatil buxtil ma'ila dafay mel ni de euh, boosu boosu gëléem bu jigéen boos bi bu buxtiya bi ni nga xamante ne noonu lay mel nga xam ne karaw yi ni mu ñu ciy teg et cetera hmm, xam naa suñ jamono bi mooy mèche yeeg ah ak lan perruque yi ak lan greffage yeeg ak lan am na yeneen de ah ah waaw cheveux naturels yeeg ak yeneen mais li désastreuse wallahi alazim hadith bi saa yu ma ko gisee saa yu ma ko fàttali ko sama xol day day jeex sama xol day jeex ndax maanaam gis loo xamante ne euh, mënuma koo dindi te xam naa ni musiba la te musiba bi du musiba ci man mais musiba la ci comme maanaam ñi ñi ko meloo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne laa yadxulna aljannata du ñu dugg aljanna jigéen yooyu wala yajidna riihahaa te xetu aljanna du leen xeeñ te pourtant nee na ci sama xeet la ñuy bokk moom jamonoom ñu mel noonu existé wuñu woon sallallahu alayhi wasallam mais ban jamono la ñu mel noonu existé suñu bos boo demee cent ans deux cents années ci ginnaaw rek doo gis ñu mel noonu gis ñu mel mu ne nag te xeetu aljana boo ko dandee lu war a toll ci waxin yi ba juróomi téeméeri at maanaam cinq cent années de vol xeetu aljana da xeeñ mais mu ne ñooñu xeetu aljana sax du leen xeeñ Ah, yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm te ah, yéwénal suñu jigéen ñi waaw yéwénal leen vraiment def ci ñoom leer ci xoseen xol leer goo xamante ne dana tax dinañu fippu ba nga xamante ne lépp loo xamante ne jaaduwul rawatina li nga xamante ne mooy melo correct maanaam description bi yenent bi sallallahu alayhi joxe ci xeet yi du am ci ñoom ala kulli xaalin liñ ci jublu woon rek mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam na lii doon ñëw amaa li weesu moom ñu kenn waxaale ko ndax yi mu doon nettali ci histoire yu alquran nettali et cetera mais yenent bi sallallahu alayhi dafa am ñaari xeetu xam-xam xam-xam yoo xamante ne dafa aju ci mbindeef yi yooyu moom sa borom subhaanahu wa lépp la ko ci xamal loolu moom moo tax xeetu subhaanallah xeetu saafara yi nga xamante ne ñoo yi gën a mag day gis feebar boo xamante ne gars yi dañ dul xam nuñ koy saafara yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ni def leen mi <laughs> ñu daal di comme li mu waxoon orani yu ne bi ñu ñëwee nga xamante ne euh, jawwu Madina bi maanaam atmosphère bi moo leen jigul woon xam nga loolu lu am solo la boo demee ci dëkk am na dëkk yoo xam ne boo fa demee euh, température bi climat bi temps bi bu la kiiwul da feebar boo boo ko xamul boo ko miinul sa yaram adapté wu ci da ngay feebar ñooñu nag looloo leen daloon bam leen dalee yenent bi sallallahu alayhi ni leen nañu naan euh, soowu gëléem meewam meewu gëléem ak ay sawam ñu jaxase ko naan ko wér bu yàggul dara am na kenn ku ne ma en fait moom gis na benn médecin bu ne ko euh, estomac la ko wax wala am na daal benn ci feebar yi yi gaa yi kii boo xamante ne meewu gëléem bu ñu jaxasee ak sawu gëléem moo koy faj yooyu bon léegi nag ala kulli xaal liñ jublu woon daal ci lépp mooy yenent bi daal sallallahu alayhi wasallam yépp joxoon nañu wax nañu yii ñëw yii ñëwul yi nga xam ne nag ñooy yu essentiel yi nga xam ne mooy yi diine yi yooyu moom lañu ñu garder lu ëpp ànd ak ne garder nañ yi ci des te kat yenent bi sallallahu alayhi boo ko xoolee li nga xamante ne moom moo aju ci kon euh, xam-xamu lii ñëw ëllëg ba yawmal qiyaamati ak li nga xamante ne weesu na ak li aju ci nature bi yooyu moom yeneen bi sallallahu alayhi xam na ci lépp ba pare ci détails yi gën a sew yi gën a xóot la ko xame mu des li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu yàlla maanaam yi tax nga découvrir ana kan mooy yàlla ak màggaayam ay turam ak ay meloom ak yi aju ci moom yooyu nag moom la koy borom bi subhaanahu wa doon wax ne ko yooyu nag sama borom daf ko cee jox loo xam ne keneen xamu ku dul moom xamu ko sallallahu alayhi wasallam boo dajalee boo boo dajalee mboolem xeetu boroom xam-xam yi ñu njëkk ñu ñu mujj ñu la xam nga boole leen seen xam-xam boole leen bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy sax ñooñu ñëpp seeni xam-xam ci xam-xamam la ñu balle sallallahu lañu wasallam génnee. ci lañu ñu mais sama borom subhaanahu wa dafa nekk koo xamante ne kenn da koo mën maanaam dafa dul jeex dafa infini moo tax sama borom subhaanahu wa taala ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waqul rabbi zidni ilman waxal yow sama boroom nanga ma dolli xam-xam. am na benn faida bu nekk foofu boo jàng sóoratu Taaha ba yegg foofu nga taxaw nga ñaan lépp loo xam ne bëgg nga ko ci wàllu xam-xam xeetu xam-xam boo ñaan ak loo ci bëgg nu mu mënti nga wax ko insha allah sama borom dana la ko defal nga doog a continuer saar bi mi ngi noonu di saxoo baatu rabbi zidni ilman rabb rab rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman yàlla yokk ma xam-xam yàlla yow sama borom rabbi zidni yokk ma ilman xam-xam yàlla yow sama borom yokk ma xam-xam maanaam rabbi zidni ilman nga di ko saxoo soit ci say sujjóot maanaam soo sujjóotee au moins nga ñaan julli gu jot lu mu bon bon benn yoon wala boog ci bis bi rek suba gi walla ngoon bi wala soo jullee ba pare nga boole ko ci ñaan yi ngay ñaan insha allah boo ko saxoowee sama boroom dina la defal fatx bu rëy ci xam-xam dina la ubbee ci xam-xam ci anam goo xamante ne day day day day day jéggi dara am day day day day mais kon côté bi nga xamante ne moo aju ci borom bi subhaanahu wa moom moo dul jeex bi aju ci màggaayu boroom bi hmm, ci turam yi melo bi loolu du jeex yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla di wax nan yàlla yow moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax nan lan yàlla borom subhanahu wa ta'ala ne ko waxal yàlla loolu dolli yow sama borom dolli ma xam-xam xam-xam boobu la mais sinon yi ci des yi aju ci àdduna beeg yooyu moom jox na ko lépp. ci kaw loolu tamit mu am benn mbir bu ñuy préciser mooy différenciation bi nga xamante ne moom la ñuy faral di def entre euh, xam-xamu euh, euh, les sciences profanes les sciences loolu amul. amul xam-xam yépp xam-xam lañ dafa fekk nag dafa am yu ëpp solo dafa am yu gën a rëy yi ëpp solo mooy yi nga xamante ne nit ki daf ciy defar àdduna ak àllaxiram daf ciy mën a taxawee digganteem ak boromam yooyu ñoo solo loolu moom moo tax lu demee nekk tawxiid aqida ak fiqh ak ak xadiis hmm? ak usul yooyu noonu moo tax ak tasawuf ak siira yii ñoo loolu yooyu moo tax yii ëpp solo yii moom ay xam-xam la yoo xamante ne ñoo ëpp solo mboolem xeet xam mu am nag xam yi nga xamante ne ñoom tamit dañ leen di utiliser pour accéder ci yooyu comme lu mel ne langue bi lugha grammaire bi mooy naxu bi et cetera ah, ay adab et cetera yooyu yëpp pour dañ leen di utiliser mu am yeneen xeetu xam-xam yoo xamante ne dafa aju ci nit ki ci boppam ay yenn utilisation maanaam pour mu mën ko utiliser soit du du du du du du obligatoire mu am accès ci xam nga nit ñi en fait da li ñu war a comprendre mooy si xam-xam boo ko bëggee dëgg xam-xam yépp ngay bokk fonk parce que euh, mooy principe du du du pyramide rek lu base bi gën a rëy ci kaw muy gën a pointu maanaam boo bëggee xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay fexe ba mboolem xeetu xam-xam yi nga am ci ay base yu dëgër mboolem xeetu xam-xam yi hatta maanaam même bu fekkente ne yow doo médecin médecine nga xam ci lu bari lu am solo doo physicien mais physique xam ci dara doo avocat doo doo doo doo mais droit xam ci dara doo économiste mais économie xam ci dara amma soo nekkee benn ci yii nag boobu jël ko tamit nga jàng ko di ci anam koo xam te ne da nga ci am xam-xam bu pointu soo ci mais ngay utiliser yeneen xeet xam-xam yi en fait différenciation moo amul ci xeeti xam-xam yi au moment où xam-xam la xam-xam la du théorie du pensée xam-xam la c'est une science maanaam lu sax la au moment où loolu la xeetu xam-xam yi yëpp bàyyi ko xel sama borom subhaanahu wa mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal ni ko iqra bismi rabbik jàngal ci sa turu borom jàngal ci sa borom ak iqra wa rabbukal akram jàngal ndax sa borom mooy ki gën a tedd Hmm? mais jàngal maanaam liiral am lecture dafa bokk ci xeet xam-xam maanaam dajaleel xeetu xam-xam yi tamit yépp nga jël ko xam nga waxoon naa la ne la qara day tekki jàng lecture maanaam liir day tekki dajale comme qara'tul ma'a fil hawd dajale naa ndox mi ci mbalka ah day tekki dajale kon dajaleel xeet xam-xam yi ki nga xam ne moom mooy ki valeureux xaqiqatan maanaam ki gën a valeureux waxuñu keneen valeur wul mais ki gën a valeureux mooy ki nga xamante ne xam-xamu diine yi day jël xeetu xam-xamu diine yëpp mu essayer leen maîtriser mais aussi yeneen xam-xam yi nga xamante ne moom la ñu tuddee science profane yooyu tamit mu dajale ci lu bare bare bare parce que dañ koy dimbale ala kulli parce que xam-xam yëpp benn bopp la Seydina Ali radiyallahu anhu nee na xam-xam yëpp benn point la ja juhaal yi maanaam ignorant yi ñoo ko diversifié def ko ay point yu bari mais xam-xam benn point la te xam-xam kenn du ko sàkku ngir leneen lu dul ngir yàlla subhaanahu wa ta'ala moo tax mu ne ko bismi rabbika ci sa turu borom Euh, dafa am ci xeetu xam-xam yoo xam ne far fardu ayna la mooy farat ak ràññee la ku nekk nit ku ne daf ko war a xam nan la ñuy woore nan la ñuy jullee nu ñuy jàppoo lu koy baaxal et cetera yooyu nga xamante ne ñooy ponk charia yi nga xam ne nit ku nekk daf koy concerner individuellement nit ku ne da ko war a xam en tout cas ci degré bi gën a tuuti mooy au moins nan lañ koy defee ak bu yàqoo nu ma koy defar léegi nag mu def yi nga xamante ne kenn ku ci nekk su géejoo su bëggee nag bokk moom ci borom xam-xam yi wala nekk sàkkatu xam-xam fokk nag léegi day obligé xeetu xam-xam yi tourné ci diine yi yëpp mu am ci base bu solide ànd ak ne su ko neexee mu am bu mu gën a yittewu mu am xam-xam yoo xamante ne mais yooyu fardu kifaaya la maanaam xeetu xam-xam yooyu benn bu ci nekk au moins war naa am kenn ku ci lan ci dëkk bi war na am kenn ku ko man maîtriser ku baax ba nga xam ne ñi ci des bu ko bëggee jàng dañ ko jàngee ci moom wala ci ñoom en tout cas nombre bu doy spécialiste yi léegi mu def yi ñuy maanaam xam-xam yi nga xamante ne lu demee nekk euh, lu demee nekk architecture lu demee nekk informatique lu na nekk électronique lu demee nekk euh, télécommunication lu demee nekk menuiserie lu demee nekk euh, kii tailleur nu ñu leen tudde couture ah lu demee nekk maçonnerie lu demee nekk et cetera géologie lu demee nekk biologie lu demee nekk mathématique et cetera ah yu demee nekk euh, droit et cetera yooyu tamit fardu kifaaya la c'est-à-dire que xeet bi il faut mu am ci ñu ko man il faut mu am ñu ko man képp nag ku ci jàng benn daf ko war a jàng jàpp ne daf koy jàng ngir yàlla ngir tamit insha allah jariñ ci jullit ñi jariñ ci àdduna bi parce que nit ñi tamit fokk ñu am ko parce que tey bu fekkente ne ñépp dañ ni noonu euh, man nag euh, sincèrement euh, du ma jàng ban xeetu xam-xam par exemple maçonnerie tabax yi non kenn ku ne ne du ko jàng ñu dem ba amatul mason ci dëkk bi ñëpp ay am bàkkaar parce que nit ñi dootu ñu amati fu ñu dëkk ah oui ñu amati fu ñu dëkk non <laughs> mu am ñu ñu mën a tabax nag du dëgg ba pare il faut ñu man ko ci anam goo xamante ne nit ñi duñu jël risque ci buñ dëkkee foofu maanaam xeetu xam-xam yooyu ay xeeti xam-xam la benn bu ci nekk xeetu xam-xam la boo xamante ne maanaam amul différenciation c'est-à-dire euh, li ma bëgg ñu comprendre ko lenn rek la mooy différenciation boobu ñuy def ci science profane yi ak science religieuse yi pour di leen teqale loolu moom moo amul ci charia sauf que dafa am xam-xam yu gën yeneen yi loolu moom moo tax dàqontewul moo tax waaleykum salaam moo tax nit ki mën na ci yeneen xeetu xam-xam yi mën na ci am bu ko neex maanaam mu nekk tailleur man a ñaw bu baax ñaw yu rafet ñaw yu jot mu man ko ak mais vraiment ah avec perfection ba pare nekk faqih nekk usuli nekk muhaddis maanaam euh, nit ki noonu nit ki mën na nekk informaticien bu mag comme ñoom Ndiaye wëlbatiku nekk mutakallim nekk muhaddis nekk faqih nekk usuli nekk amul dara lu du raconté dafa amul benn maanaam dafa amul c'est-à-dire que li li li li li dafa amul lenn lu war a tax ba mënoo ba mënut nekk dafa amul. Hmm? voilà ah <laughs> non non non jot moom bu ko kenn wax non parce que xam nga lan moo tax parce que sama borom subhanahu wa ta'ala dafa def ba jamono ju nekk dafa am ay méthodes c'est que nag ñun nag suñu problème yëpp foofu la ne mooy méthode u sàkku xam-xam peut-être loolu mooy suñu problème mooy dañu bëgg di suivre benn méthode boo xamante ne méthode beneen époque la du suñu méthode époque ñun loolu nag boo ko defee doo am xam-xam parce que nit ku nekk bu fekkente ne nekkul doomu jamono day échoué nit ku nekkul doomu jamonoom day échoué sama borom subhanahu wa xam nga bu njëkk ba da nga daan dem waaw man kat dégg naa ni Serigne Diw moom mooy jàngale téere sàngam du dëgg léegi nag il faut ma dem seeti ji sëriñ diwu toog fa ci quelque jamono mais loolu jamono jooju <laughs> en réalité weesu nañ jamono jooju nekk suñu jamono de damay dégg sëriñ diw mooy jàngale benn téere téere bi sëriñ diwu ko yor il faut ma dem ci moom recopier ko ci moom jëm jàng ko toog ci moom loolu weesu na am na benn jamono ndeysaan Yaxya maa ngi waxtaan ak moom boobu Euh, deux mille six wala deux mille sept ñuy waxtaan mu ne ma dafa bëgg a dem siiri wala euh, Mauritanie dem jàngi am jàng voilà vraiment sàkku xam-xam diine bu baax wala wala mu dem fële eh, Inde wala Pakistan tamit donc foofu tam borom xam-xam yi bari na ma ne ko soo bëggee nekk borom xam-xam xaqiiqatan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ma ne ko waaw ah, ma ne ko bul jóge Burundi bul bu ron am na benn jour ñu nekk sa kër di ko waxtaane waaw yow yaa nga foon exactement moom la doon conseillé waat waa jooju ñëwoon sa sa sa waa ji Daouda bu mu fa ñëwee naan ko daa bëgg a dem Mauritanie mu koy conseillé naan ko déedéet toogal fii maanaam euh, ndax méthode yi la c'est-à-dire que jamono ju nekk il faut nga vivre jam bul dégg ne waaw dégg naa Serigne diw ak imam diw moom da daan tukki balaa sàngam ba balaa sàngam ko xam-xam déedéet bul dégg loolu nga foog ne lool tamit dafa adapté wu ci sa jamono yow déedéet yow jamono ji nga dund yi internet la déjà donné boobu jël ko bu baax nga xam ne mboolem xeeti xam-xam yoo bëgg mi ngi ci internet boo bëggee lu ñu bind ñu ngi ci boo bëggee lu ñu wax mi ngi ci boo bëggee vidéo mi ngi ci peut-être moo gën a tuuti mais wax ak bind moom mi ngi ci biñ paree jotaay bi wees maa ngi leen doon wax naan am na benn université virtuelle bu ma defar voilà gis nga ko sax def naa ko ci Facebook bi ok université virtuelle la bu ma defar boo xamante ne xeetu xam-xamu l'islam yépp insha allah dana ci mat loo xamante ne hmm? amul benn domaine ci domaine sharia yi domaine l'islam yi wala lugha luy jàngale langue arabe ak xam-xam yi ci aju booy bëgg lu dul boo ci demee di nga ko fa fekk ba pare ay audio la ba pare wolof lañu làkk loolu déjà hmm? <laughs> <laughs> <laughs> ñu ñu bari ñu ngi ci ñu baree bari bari ñu ngi ci waaw suñ fàlloo ngi ci oustaz Alioune Sall mi ngi ci sëñ Abdourahmane Mbacké mi ngi ci oustaz Malick Diop mi ngi ci est-ce ci ak Bouloughoul Maram waaw moom moom waaw mi ngi ci ak ah ñu bari ñu bari ñu bari ñu ngi ci université virtuelle la dinaa ci yokkat yeneen insha allah yoo xamante ne euh, au fur et à mesure en tout cas mu nekk loo xamante ne nit ki su bëggee benn téere wala benn xeetu xam-xam day xool domaine bi xool téere yi ci wax mu jéem leen répertorier ut téere bi toog taal déglu di toog bu kiiwul mu reculer et su demee ba mat ba ba gis ne nag euh, oui y a des yu mu comprendre li ciy wax et cetera mu poser ay question mu laajte soit mu laaj ñooñu noonu wala mu laaj keneen wala mu laaj koo xam te daal mën na ko wóolu ci mu informer ko loolu méthode jàng la boo xamante ne du yàq programme nit ci dara c'est-à-dire que jamono ju nekk dafa am loo xam te déglu boobu yàlla daf ko yombalal sax subhaanallah yàlla daf ñoo tàggatalal maanaam ñu mën a yor ay ay ay lecteur MP3 yi ñuy def ci suñu nopp yi et cetera kii fooy dem entre temps distance yi. oto yi oto yi ci ko mën a def loolu moo tax bàyyi xel waaw jot na kay xam naa ñu yem foofu insha allah bu ñu jullee fa wallahu a'lam bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi waaw kon léegi euh, ñi ngi yemoon kon ci xam-xam yi rek de manière générale ak le fait que ci bi lépp loo xam ne xeetu xam-xamu àdduna da ko maîtriser woon léegi mu des xam-xam yi nga xam ne ñoo aju ci diggante ak borom subhanahu wa ta'ala loolu la am kenn amu ko ci boo boolee ñu ñépp am lañu am moo leen ko ëppale d'ailleurs sax ci moom lañu la bos ñi ci des di balle sallallahu alayhi wasallam sauf que loolu dafa nekk loo xamante ne nag jeexalul lépp ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala comme dafa infini xam-xam yi aju ci moom dafay infini loolu moo tax sama borom subhanahu wa ta'ala nekk kon waxal ne wa qul rabbi zidni ilman waxal yow ne sama borom yow yàlla nga dolli ma xam-xam ah. kon bon defoon nañ benn parenthèse ci wàllu xam-xam yi hmm, ak euh, benn sàkk xeetu sàkku xam-xam yeeg yooyu léegi kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy lawhul mahfuz bu mag bi alluwa bu mag bi maanaam mémoire bu mag bi sallallahu alayhi wasallam la moo tax mu ne kon salli ala lawhikal mahfuz bi ashrafi bi gën a tedd ndax moo gën a tedd sallallahu alayhi min kulli xalaaq ci mboolem mbindeef yaa rahmaanu yow mi nga xam ne yaay aju fees del déema la yàlla yooyu yàlla yenent bi sallallahu alayhi maanaam sama borom subhaanahu wa taala comme niñ ko xamee ñu ko waxee ci jotaay yu weesu dafa dajale ci moom turam yi ak melo yi borom subhaanahu wa maanaam ci anam goo xam ne daf cee manifesté woon de telle sorte que comme li yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam xadis bu si boobu al mu'minu mir'atul mu'min mi ngi ci saxiix yi mi ngi et cetera al mu'min mir'atul mu'min maanaam al mu'min xam nga boobu ñaari firi la am bon yu général bu njëkk bi mooy buñ ne al mu'minu bokk na ci turu yàlla yi muhamminul mu'min gisoon nañ ko ci Tayssîr bi dégg nga ah, kan hmm? al mu'min ah, mir'atul mu'min mir'a mir'at mooy seetu mooy seetu al mu'min booba mu tekki ki nga xamante ne moom mooy nit ki gëm. al mu'min bu njëkk bi mooy yàlla tur tur yàlla la mir'atu mooy seetu al mu'min bi ci des mooy ku gëm mooy aji gëm ji le croyant la véritable croyant. daf mel ni nga naan yàlla Allah c'est le reflet. exactement du <laughs> donc kon boo ko firee côté boobu maanaam kon mu'min bu njëkk bi nekk yàlla beneen mu'min bi nekk croyant bi kon da gis ne mboolem melo yi nga xam ne ñooy melo borom bi subhaanahu wa taala gis. maanaam borom bi subhaanahu wa taala e eh, subhaanallah allahu akbar xam nga waxoon naa la ne adduna bi mu ko bindee daf ko bind de manière bu parfaite bu rafet ba nga xamante ne ñëpp dañ ci yéemu gis nga ni ordre bi symétrie yi am fii euh, taaru gi di diversité bi ah ak yooyu yëpp en réalité nit mooy maanaam daf ko def yëpp pour nit nit la mujjee indi wàcce ko te bu fi nit jógee mu tukkal àdduna kon nit la sama borom subhanahu wa ta'ala def loolu mais bi mu defaree nit ba mel noonu dafa def nit mooy xalifaam ci kaw suuf du dëgg mooy son vicaire son représentant attitré sur mais dafa tudd suuf si ndax suuf si waxoon nañ la moo gën a tedd asamaan si waaye univers bi yëpp la moo tax nit moo koy yor univers bi yëpp nit moo koy refléter mooy moo koy yor bi mu defee loolu kon en fait dafa mani maanaam moom melo bi la jël transposer ko ci nit maanaam mu nekk koo xamante ne de tell sorte que bu xoolee nit day xool ki nga xamante ne moom mooy reflet moo tax xalaqallahu aadama ala suurati xadis boobu lim nañ ko limaat ko limaat ko muy xadis bu wér bu nekk ci saxiix imaamu muslim rahimahullah ne borom buur yàlla subhaanahu wa taala dafa bind maam aadama ci image am moom boroom bi subhaanahu wa taala mais attention waxoon naa la ne la borom bi amul lan amul jëmm amul corps physique te nuruwul dara te dara nuruwu ko kon loolu bu ñu ko waxee meloom yi la ak turam yi ci anam goo xamante ne waxoon nañ ne la am na adduna buñ tuddee alamul xayal tuddoon nañ ko àdduna boobu noonu ci la yàlla di jëlee melo mindee mbindeefa mi mbindeefi di fa jëlee melo yàlla foofu adduna boobu yi nga xamante ne ay maana maanawiyaat lañ maana maanawiyaat mooy yi nga xamante ne sens lañ ay ay voilà ay signification kese lañ foofu dañ ay maxsuusaat lañ fa maanaam dañ fa yor ay jëmm yu réel maanaam yu physique ci àdduna boobu euh, ci kaw ci la ci la ñuy waxee par exemple naan euh, jëf yi euh, jëf yi dañuy yéeg xam nga acte bu ma def jëf day yéeg dañ koy yéegat <laughs> ah acte ma maanaa la maanaam du lu physique du looy laal du loo xam ne da koy mën a peese du looy mën a nett du looy mën a wutal ay ay ay dimension du dëgg te pourtant dañ ni day yéeg yowmal xiyaam dañuy peese jëf yi du dëgg nit ñi noonu aussi euh, comme yenn ci saa bu ne altine kii ajjuma euh, day ñëw yowmal xiyaamati yor formu jigéen ju rafet en fait c'est parce que ajjuma noonu la mel en réalité ajjuma ci boppam ñun ci suñu adduna bi maanaa rek la maanaam jour bi bu fekkee dañuy compter ñun pour mën a déterminer ban mooy jour àjjuma ci compter lañ koy natte xam ne bii mooy jour àjjuma mais ñi nga ci aalamul xayaal adduna boobu àjjuma jëmm la fa yor bu réel mais jëmm jigéen ju rafet la pour ku ko gis da ah kon euh, d'ailleurs àjjuma boo ko xoolee day gis day maanaam jour àjjuma jullit day yëg ne jour bi même bu julliwul jumaa deful dara dina yëg maanaam ne non jour bi am na lu ko wuuteeg yeneen jour yi hmm? am na lu muy yëg et cetera yaa ngi dégg jëf yi comme nit ki buy def buy def jëf yi et cetera maanaam yoo xamante ne daal maanaam foofu ay ay ay ay ay ay ay comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ne par exemple nit ki suy julli hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu buy jàpp bu nekk ci Muwatta mi ngi ci sunan yi sunan imam An-Nasa'i ak imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne par exemple nit ki mu ngi ci Muwatta tam bu imam Malik rahimahullah buy jàpp mu ne iza ghasala wajhahu yaxruju xataayaahu wala xataayaa aynihi minal maa'i aw aaxira qatril maa'i buy jàpp bu raxasee xar kanam gi bàkkaar yi nga xam ne moom la defoon maanaam ci bi muy xool day génn bàkkaar yooyu ci génn <laughs> génn kanam bi day génn ak ndox mi day wadd ak ndox mi wala boog aaxiru qatril ma wala boog li mujj ci toqi ndox mi bu gallax ndikoo bàkkaar yi mu waxee woon et cetera et cetera nga jàpp loolu ci cër yëpp ba xadis bi wax cër yi ba mu jeex mais lii tax ba ndox mi di di dindi bàkkaar bi c'est parce que danga nga koo raxas kese wala li ngay jàpp moo tax parce que su ma ko raxasoon kese du ma am jàpp kon du def loolu mais le fait que mu yéene jàpp bi yéene boobu mooy jël forme boo xamante ne day tax lu ma ci def rek mu dindaale mu yor ay caractéristiques yoo xam ne day dindiwaale bàkkaar yi yaa ngi dégg mais nañ seetlu euh, bàkkaar yooyu noonu nga xamante ne day génn ak ndox mi dafa réel wala rek dafa imaginaire en réalité dafa réel d'ailleurs moo tax xoolal li imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu di nekk ci al-Mizan mu ne sëriñum Sayyid Ali al-Khawas radiyallahu anhu bu daan gis nit ki buy jàpp nee na day ñëw fi ñuy jàppoo comme ci jàkka ji noonu da daan am benn partie boo xam dañ koy dañ koy defal pour ñuy jàpp fu ñuy jàppoo bu ñëwee gis fi ndox mi nekk mat matxaara lañ ko tudde lool bu gisee fi ndox mi nekk bu gisee kuy jàpp danan waaji tuubal bàkkaar sàngam ba pare avec précision la ko wax ne ko bàkkaar sàngam ngay def tuub ci tuub ko ndax ndox mi mu gis ba après mu ñaan yàlla yàlla nëbb ko loolu maanaam bu mu ko gisati bu mu ko gisati loolu moo tax mazhab Hanafi yi rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne maa ul mustaamal gisoon nañ ko ndox moo xamante ne dama koy jëfandikoo ci jaamu yàlla maanaam ndox moom ñu recueillir su fekkente ne tilimul saltewul deful dara est que ndox moom mën naa koo jëfandikoo jàpp wàcc waa wala def li ëpp ci borom xam yi dañ ko daganal mais ñoom dañ koo xaraamal wala bokk li ëpp ci ñoom lan moo maanaam dañ ne ndox moom mënoo cee jàpp lu tax bokk na ci xaqiqatan lay yi nga xamante ne mooy lay yu dëgër yi bokk na ci mooy xadis bii nii parce que moo tax eh, imam Ash'ari radiyallahu anhu bi mu ko laajee Eh, eh, sëriñam sëriñam dañu looloo tax imam Abu Hanifa ak al-Qadi Abu Yusuf rahmatullahi alayhi ma looloo tax ñu doon bañ maa ul musta'mal ça dépend ci nit ki ci jàpp comme nag nit nit ñi dañoo wuute ci bàkkaar yi ñuy ñoom ñu mujj daal ni déedéet bu ko kenn def mu ne d'accord kon dañu amoon kashfu moo tax mu ne waaw maanaam dañu amoon dévoilement spirituel loolu moom moo taxoon ñoom ñu ko doon tere maanaam kon ndox euh, yooyu yëpp maanaam ay biir la yoo xamante ne ñu réel lañ ci àdduna boobu loolu kon bu ñu comprendre nañ comprendre loolu rek loolu plusieurs fois waxoon nañ ko bi ñuy tàmbali ci yàllaahu rahmaanu leeraloon nañ question bi bi ñuy tàmbali bi ñuy toll ci fan euh, euh, saburu ya rabbana yàlla yàlla yooyu boobu ak ak avancé awalul axiru yaa awwalul aaxirul karimu zaahiru yaa raqibu baatinu yaa xasbi yàllaahu foofu ak et cetera ak yeneen place yoo xam ne leeral nañu question boobu noonu moo tax question bu fondamentale la ak rabbun tabaaraka bi pour différenciation bi ci lu fait que mu wax rabbun tabaaraka après wala aw rabbun ta taqaddasa après aw rabbun ta'ala aw lu war loolu tamit leeraloon nañ question boobu donc loolu c'est fondamental yàlla dafa am jëmm joo xamante ne zaatul mutlaq la essence la existence la boo xam ne dafa absolu amul dara lu ciy dugg amul lu ciy génn jaxasoowul ak dara nuroowul ak dara nekkul ci kaw nekkul ci suuf nekkul ci place yi nekkul ci biir àdduna bi nekkul ci bitéem <laughs> ba pare kenn mënu ko accéder mënoo ci am accès mais nag dafa am tamit nu muy feeñee ci ni muy manifesté woo ci wàllu googu lañuy wax mais bu boobaa nag dafa def nit ci àdduna boobu ñu tuddee alamul xayaal daf cee def nit lan mu nekk image am reflet te seetu moo tax nit tamit nekk reflet yàlla tamit maanaam affaire bi vice versa la xam nga seetu boo taxawee jàkkaarloo ak seetu doo gis lan doo gis seetu bi bu fekkee ne seetu bi dafa set wecc wecc wecc wecc wecc doo gis seetu bi lan ngay gis image bi mais seetu bi moyen la pour mën a gis image bi du dëgg borom bi nag subhaanahu wa nit moom mooy seetu moo tax nit tamit ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg day dem ba nga xamante ne day nekk reflet yàlla tamit day yor ay melo ay jikko yu borom bi subhaanahu wa yore sama borom nag subhaanahu wa ta'ala ki mu ràng turam yépp ak meloom yi ba ci turu jëmmam ji pas jëmmam ji mais turu jëmmam ji muy Allah muy sayyiduna moo tax mu tuddee ko ci alquran rauf rahim mu turu yàlla lañ yooyu rauf ak rahim mu tuddee ko nuur leer qad jaakum minallahi nuurun wa kitaabun mubiin et ko ay tur yu bare yoo xamante ne ay tur yoo xamante ne yu bare bare ci moo xam ci alquran la wala ci xadis yenn bi sallam yu ñuy wan ne kii maanaam yàlla ci boppam dafa jël ay turam ràng ko ak ay melam ba ci allah waxoon nañ ko bi mu naan man yuti ar rasula ku topp yenent bi sallam faqad ataa allah yàlla nga topp en réalité ci yeneen yenent bi sallam nga topp mais ci baatin kan nga topp yàlla ndax yàlla mooy reflété wu à travers yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax jamono ji nga gën a jegee borom bi te mooy jamono jan ji nga la ne sujjóote moom lañ waxoon ne la euh, rapport bu direct la bu am entre ñaari bayti en fi mu naan alal muxaatab wasjud waxtari karaman sallallahu alayhi wasallam salaam rabbi yàlla tudd sujjóot gi mu dellu si ci wax lan li nga xamante ne moom mooy reflet bi maanaam muy lawxul mahfuz ala lawhikal mahfuz ashrafi min kulli xalaat nga xam ne moom mooy euh, téere yàlla bu mag bi nga xamante ne moom moo gën a tedd mboolem mbindeef si sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mboolem turam yeeg meloom yi ak xattaa turu yàlla bi turu jëmmam ji muy Allah daf koo def ci moom daf koo refléter daf ko manifester wu à travers yenente bi sallallahu alayhi wa léegi moom sallallahu alayhi wa sallam kon euh, moom la ràng loolu yëpp looloo tax booy taaya nga xam ne bu xam nga da nga gën a jege boroom bi foofu du dëgg booy sujjóote bokk soo jógee ci sujjóot bi nga def ñuy tuddee ak tashahhud xam nga mooy ak tashahhud mooy teewe témoigner contempler ah lépp mel ni da nekk ci témoignage maanaam jàkkaarloog borom bi contemplation bu mat ci borom bi subhaanahu wa nga wax ak tahiyaatu lillah nuyoo yëpp yàlla ko parce que la la parce que li nga def ba ba ngay julli yëpp yëpp forme boo def forme la façon la ci nuyu yàlla allahu akbar yàlla ah, ah, nga màggal ko kàbbar mooy parce nga lépp bàyyi ko jox ko moom mooy ku màgg ki subhaanahu wa taala jublu nga ci moom alquran bi ngay tari waxam la et cetera sëgg gi ngay sëgg rokkoo bi façon la ci nuyoo yàlla façon ci toroxlu ci kanamam du dëgg yëkkati ko gi et cetera hmm? boo demee ba nga xam ne da ngay def ak tashahhud nag léegi maanaam sujjóot nga place bi nga gën a jege yàlla jugee nga ci nag léegi nag yaa ngi ci témoignage ak contemplation nga ni yàlla gis nga nuyoo yëpp wa tayyibaatu salawaatu lillah ah nuyoo julli yi gën a tedd yi gën a sell yëpp yàlla ko moom maanaam yow yaa ngi ci contemplation moom léegi nag yàlla comme moom dafa nekk jëm dafa nekk koo xam ne existence boo xam ne doo ko gis à part nga koy gis ak salaat xol ak bëtu xol yooyu nga koy gis nga teewe kan ki nga xamante ne moom mooy jëmm ji gën a mat ji mu ràng lépp sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa manifesté wu ci moom ci turam yëpp loolu moo tax ku gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te gisul à travers yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi boroomam mi nga xam ne moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam seetu la boo xam ne boo ko xoolee yàlla ngay gis normalement waaw normalement xataa <laughs> est-ce que gis ngeen ni subhaanallah <laughs> jullit sax jullit dëgg normalement boo ko xoolee sax war na dem ba mel noonu mais yooyu ay niveau la ay niveau la <laughs> mais yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom la yàlla manifesté wu à travers moom ci lépp nga xool ko nga ni ko assalaamu alayka maanaam yow bi ngay nuyoo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga nuyu ci ah moom mi nga xamante ne moom yàlla maanaam yàlla moom manifesté wu à travers moom ay ayyuhan nabiyyu yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxul ayyuhar rasul ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam risaala gi mooy message bi bu yowmal xiyaamee day jeex ah parce que dañ ko yónni rek jox ko message pour nit ñi jëfandikoo ko wala univers bi en tant que prophétie maanaam nubu wax nga xam ne yéen borom bi subhanahu wa ta'ala daf koy wax yu moom loo xam ne daf koy appliquer moom mu koy jaamoo yàlla moom mu jagoo ko loolu mooy nubu wax parce que nabi yu ak rasul loolu la wutale la li nga xam ne moom mooy ku ñu yónni koo xamante ne dañ koo jox euh, révélation moom rek mu concerné ko mu koy appliquer moom pour moom kooku moom mooy prophète messager mooy nabi su fekkente ne dañ ko affecté ci peuple kooku lay nekk rasul mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam bari na loo xamante ne moom def ci particulier dafa particulier ci moom xeet bi bokkul ci looloo tax nubuwa gi moo ëpp doole risaala gi waaye bu dee ci fonction rasul risaala moo ëpp nubuwa doole ci fonction mais ñoom ñëpp wilaaya gi moo leen ëpp doole le fait que mu nekk wa moo tax yàlla tuddee boppam alwali yi waxoon nañ la ko te tuddewul boppam annabi yi tuddewul boppam rasul parce que relation intime d'affinité bi xew ah entre jaam bi ak boroomam loolu mooy wilaaya yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam kon yow booy taaya booy sa assalaamu alayka moo tax da ngay teewaleen moo tax sallallahu alayhi moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum xoolal fu ñu mënti nekk jamono bi yenent bi sallallahu alayhi bu ñu tukkee bu ñu teewee et cetera dañ daan wax assalaamu alayka à la deuxième personne du singulier yow nuyu ah nuyu ko moom yenente bi saasam ne ko yow c'est parce que lan c'est parce que yenente bi saasam dañ koy teewal loolu tax booy taaya boo yegsee foofu da ngay teewal jëmm yenente bi saasam ci sa kanam ba pare nga xool ko à travers moom nga gis ci boroomam sallallahu alayhi wasallam léegi nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam tontul maanaam yàlla bi na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> ah bi feeñu manifesté à travers yent bi saa sallam léegi nag ñëw nag nuyul maanaam fay fay ci sa làmmiñ yow fayal ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam am fay yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon fayal boppam ci sa làmmiñ ba pare fayal boppam mboolem jaamu yàlla yi wa salaamu na yàlla jaamu nekk ci ñun wa ala ibadillahi salihin ak ci jaamu yàlla ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaamu yàlla yu sell yi jaamu yàlla yu sell yooyu nag mooy univers bi yëpp du nit ñi kese sax ak nit ñu jullit ñi ñoo ci jiitu mais du ñoom kese univers bi yëpp la parce que même yéeféer bi saalex la maanaam saalex mooy lu baax parce que le fait que mu nekk yéeféer noonu la baaxee moom daa baax pour nekk yéeféer baaxul pour nekk jullit parce que yàlla dafa am lu tax mu bind ko mooy da koo bind pour mu ne yéefér après mu yóbbu ko safara et cetera maanaam moom noonu la baax nature am noonu la ko yàlla bind nature yàlla mu lépp lu nekk mu bind ko naturellement na mu nekk loolu mooy jëmmi sagesse sagesse mooy ngay teg lu nekk ci place ba mu war a nekk loolooy sagesse ku mënul loolu nag du sage képp koo xam ne accès wul yeggagul foo xamante ne lu mu war a wax wala lu mu war a def daf koy wax ci place ba mu ko war a defe wala mu ci place ba mu ko war a waxe wala mu def ko ci place ba mu ko war a defe ci jamono jooju ji mu war a ame kooku du sage loolooy sagesse moo tax yéeféer bi tamit mu def ko yéeféer ndax xam na ni loolu moo baax ci moom noonu la war a mel ngir secret sagesse boo xamante ne secret la boo xam ne moo ko denc fa moom sagesse boobu nag ñun amuñu ci accès moo tax amuñu sax droit questionné wu ci allahu akbar kon yenent bi sallallahu wa sallam moom mooy maanaam wala assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihina après nag nga teewal nga seede ashhadu an la ilaha illallah gis nga nga seede ne amul benn buur bu yelloo ñu jaamu ko ci dëgg nga xam ne boo ko jaamoo muy ndi la njariñ ñaaka jaamu ngay lore ku dul allah waaye wa ashhadu maa ngi day dellu seede ni anna muhammad na muhammad sallallahu rasulullah moom la yàlla yónni sallallahu alayhi wasallam maanaam nga différencier wala boog abduhu wa rasuluhu jaamam la te yéen ndawam la sallallahu alayhi wasallam maanaam nga xam ne foofu nag nga dellu si waat ci maanaam nga ne nag ah, attention yàlla ak yeneen sallallahu alayhi wasallam yàlla mooy borom bi yeneen sallallahu alayhi wasallam mooy jaamam moom moo ko bind jaamam la jaamu yàlla la yeneen sallallahu alayhi wasallam jaamam la yeneen tam la sallallahu alayhi wasallam sauf que day jaam bi gën a tedd mooy ashraful xalaa'iq moom mooy ah, ashraf mooy al ashraf min kullil xalaaq moo gën a tedd mboolem mbindeef ah, kon loolu moom mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni ki noonu julit bi lu mu gën a nuru yenent bi rek sallallahu alayhi di gën a ràngoo melo borom bi subhaanahu wa ta'aala ki nga xamante ne nag moo yelloo ñu topp ko mooy ki nga xamante ne day dem ba nuru yeneen bi sallallahu alayhi loolu moom moo tax sëriñ fekk yéegul fu mu nuroowee dëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam amuñu droit topp ko en fait dañu amul droit bi parce que manu manuñoo jariñ daf ñu dul man a jariñ foofu la problème bi ne c'est pas parce que on veut bien mais daf ñu dul mën a jariñ fokk mu nuru yenent bi sallallahu alayhi ci waxin ci doxit ci doxalin ci jikko te bu melee noonu ngay gis loolu ci moom bu yàggee day dem ba jëm sax da koy nuru day dem ba jëmmu wallahi day loolu yonent bi sallallahu alayhi soo soo ko gisee dangay ngay mel comme ni da yonent bi ngay gis sallallahu alayhi mais loolu il faut que moom mu mat ko foofu sëriñ bi moom mu mat ko bu ko matee rek jeex na léegi euh, kon loolu mooy benn partie bi ci des mooy al mu'minu mooy kan bu boobaa nag mooy yeneen yi alayhi salaam xutbu zamaan yeeg ñooñu mir'atul mu'min ñoom ñooy reflet wu ñan jullit maanaam nit mooy jullit ñu ndaw ñi sans masque waaw mais ñu waaw mais ñu ndaw ñi sans masque kon ñoom ah kon ñoom maanaam loolu benn beneen firi la beneen firiwin la loolu moom moo tax euh, <laughs> ah waaw jox ko jox ko waaw ok bu kenn ku ne jëlee rek léegi mu mat waaw loolu naa benn dégg léegi ci biir munaasaba bi maanaam li askanante li insha allah foofu lañuy ñuy jeexale euh, bu jotaay bii di ñëwee ñu dugg ci beneen bayit bi insha allah mais ci la jeexale insha allah mooy da xam ne maanaam munaasaba la rek lu askanoonte la ak liñ doon wax dafa am lu ñuy wax at tajalli am lu ñuy wax at ta'addul am lu ñuy wax at tabaddul lu ñuy wax am lu ñuy wax ak tamassulu am lu ñuy wax at tashakkul am lu ñuy wax al ittihad euh, léegi at ta'addud ak ak at mooy manifestation moom lañ doon wax sànq yu baree bari ci liñ doon wax ci turu yàlla yëpp ay manifestation la mu am lu ñuy wax ak tamas ak tamassulu bu dee at tajalli moom kan moo koy def ah, yàlla moo koy def mooy manifesté am na nag différence entre yàlla dafa manifesté wu ci nàngam ak yàlla dafa soppaliku nàngam wala dafa dugg ci biir nàngam am na différence dafa manifesté wu à travers nàngam maanaam mooy soo xoolee loolu yàlla ngay gis ay meloom ak i turam maanaam màggaayam ngay gis comme ni ñoo gis rek ci yàlla màgg nga ne ko lan la mu ne la parce que lii ma gis lii yàlla rek ko man maanaam yàlla dafa manifesté wu dafa feeñu nit ki à travers affaire boobu loolu moom la ñuy jublu bu ñuy wax manifesté wu à travers loolu lañ ci jublu jubluwuñ ci leneen jubluwuñ ci mu nekk benn form wu ñëw de taxaw déedéet jubluwuñ ci loolu ndax loolu man du am ci yàlla yaa ngi dégg léegi mu am lu ñuy wax a at ta'addud at ta'addud mooy limu maanaam mooy dénombré bari loolu yeneen ci yàlla sallam la ko yàlla defal yeneen ci yàlla salaam dañuy mën a bari moo tax yeneen bi sallam boo ne xool assalaamu alayka ayyuhan ñun ñëpp ñu mën koo waxandoo du dëgg mën a imaginer teewaayam fi ñun du dëgg. ni ki noonu suñuy wasifa fii ñu ji wasifa dégg kii def keneen mu ñuy wasifa mu ne fa feneen et cetera en même temps ngi ci at bàmmeelam xabru ba sallallahu alayhi wasallam nga fa bu ko ku nekk nuyu woon parce que dañi képp ku ma nuyu dañ may jox sama rox ku julli ci moom ñu jox ko ruuxam moom mu delloo loolu su fekkee ne ne adduna bi yëpp a koy defandoo mu war mu koy def maanaam ci ay jëmm yu wuute la koy defee ak yu bari niki noonu <laughs> mi ki noonu su fekkente ne tey euh, euh, xolal yent yàlla Muusa alayhi salaam yent bi sallallahu alayhi bi mu jógee rañaane daf koo fekk ci armeeram ci bàmmeelam muy julli comme ni mu nekk sax imam Bukhari rahma mu ngi mu ngi ci bàmmeelam muy julli mu dem baytul maanaam mu yéeg ci asamaan fekk na ko ci juróom benneelu asamaan wàcc ci baytul maqdis gisaat na ko muy julli mu jiite waat yeneen ci yàlla saa yi mu gis ci asamaan yëpp gisaat na leen fii ci kaw suuf mu jiite leen ñu julli mu dem ci xolal juróom-ñaar fe maanaam dañuy mën a teew ci place yu bari en même temps dañuy mën a yor jëmm yu bari en même temps loolu mooy ak taan duudu limu mu am lu ñuy wax ak tamassulu mooy jël benn eg benn image mel noonu mais forme lay doon boo xamante ne day réel mooy malaaka yi li ñu def comme naan fatamassala laha basharan sawiyya ah bi Seydina Jibril alayhi salaam ñëwee ci Seyda Maryama alayha salaam dafa meloo ci jëmm nit kon forme nit la yor te pourtant fa mu nekk ci place am moom siège am te juróom-ñaareelu asamaan nam fa mel lan la forme malaaka la yenn saa na gis naa ko mu ne lahu sitta mi'ata janaahin qad saddal ufuq gis naa Jibril alayhi salaam mu yor six cent laaf yoo xam ne benn laaf bu nekk dafay tëj horizon yi penk ak sow mais bu ñëwee fii dafa yor jëmmu dafa transformé wu yor forme jëmmu nit dehyatul kalbi ajmaluhum dixiyatul jamilu jaa ala suratihi jibrilu imam as-Suyuti rahimahullah ci alfiyam bi waaw bi muy melal <laughs> ah non imam as-Suyuti beneen affaire la rahimahullah waaw rahimahullah rahmatullah sa mu ne jëmm jibril alayhi salaam mu ne ki gën a rafet ci saxaaba yi radiyallahu anhu moo doon Dihya mooy Dihya ibnu Xalifatal Kalbi radiyallahu anhu moo gënoon a rafet ci saxaaba yi radiyallahu anhu d'ailleurs moom jëmmam la Jibril alayhi salaam daan ñëw yor formam te bu daan ñëw nit ñi duñu dute que ni kii dexe la dañu ñoom ils sont convaincus que ni kii dexe la da yor forme bi totalement moo tax sayyid sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na nee ko man dama la dama la gis nga taxaw ak lu yàgg ak Dihya sànq ngeen di waxtaan <laughs> mu ne ko gis nga ko mu ne ko waaw ah, mu ne ko Jibril la woon de alayhi salaatu wassalaam ki noonu xadis bu siiw boobu mooy xadisu xadisu Jibril xadis bu ñu tuddee xadisu Jibril alayhi salaam mooy bi mu ñëwee di laaj lan mooy iman lan mooy islam xam nga bi mu ñëwee soo leen xoolee bi mu ñëwee dafa yor mu nit rek ku sol yére yu weex karaw gi ñuul tabaarakallah mu rafet ñëw dugg si kon dafa yor forme keneen bi paas ñoom xamuñu ko kenn ci ñoom xamuñu ko ba pare yorul trace ku jóge tukki parce que jamono jooju boo duggee tukki comme que li tax kenn ci ñun xamuñu ko mooy kon dëkkul ci dëkk bi mais aussi kon dafa war a tukki te foofu jamono jooju boo tukkee boo ñëwee dañuy xam ne dangay ngay doog a jóge tukki parce que da ngay pënd baa nga ñàkk baa nga sonn da nga sonn daal léegi mu yor forme kooku benn nit ñëw laaj yeneen bi sallallahu lan mooy islam lan mooy iman lan mooy ihsan hadith boobu te pourtant bi mu demee gars xamuñu woon nit kii jibril la alayhi salaam et bari na ay xadis yu koy wane comme xadis bi nekk sax imam muslim benn waay boo xamante ne dafa ñëw euh, xadis abu hurayra radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi nee na benn waay day daf doon tukki di jóge benn dëkk di dem beneen dëkk ngir seet bi benn mbokkam ci yoonu yàlla yàlla yónni benn malaaka mu taseeg moom ci yoon bi mu nuyu ko salaamaaleykum aleykum salaam yow foo jëm man de sama benn mbokk daal boo xam ne daal yàlla rek a tax ma sopp ko moo tax daal moom laay dem seeti mu ne ko est-ce que dafa am intérêt beneen boo fa am mu ne wallahi bii rek la mu ne ko man malaaka la xamal na yàlla jéggal na la sa bàkkaar yëpp maanaam moom xàmmewu ko woon maanaam parce que maanaam malaaka day yor forme lan forme nit day yor forme leneen lu dul nit mën na ah Euh, ba nga xam ne nit ñi sax euh, mais mais euh, malaaka su jëlee forme mën na jël tamit beneen forme beneen maanaam xam nañ ni kon day jël forme lan forme nit wala forme leneen mais du jël mukk forme malaaka beneen ba pare malaaka su jëlee forme bu ñëwee fii ci biir nit ñi nit ñi duñ ko xàmmee nit ñi duñ ko xàmmee. est-ce waaw. loolu mën na ne ba léegi lan si malaaka ah. Ah. Cheikh Salahuddin di nee na nee na moom gis na malaaka yi nee na am na benn jour benn malaaka ñëw ci moom ne ko man maay malaaka bi nga xam ne chaque njël damay wër ci àdduna bi képp ku yor tariqa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ma yeesal ko wax na tamit ne am na benn jour benn malaaka ñëw ci moom ñuy waxtaan mu ne ko euh, mu ne ko axasta tariqa aw axadaka tariqa yow yaa jël tariqa bi wala tariqa bee la jël nee na mu réfléchir daal ne bal axastu tariqa non man maa jël tariqa bi mu ne ko alam yaqul li nabi sallallahu alayhi wasallam li sayyidi ahmad tijaani radiyallahu anhu anta min al mahbubina wa man akhadha anka tariqa fa huwa min al mahbubin est-ce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxul sayyidi ahmad tijaani radiyallahu anhu ne ko yow de da ngaa bokk ci ñuy sopp te képp ku jël tariqa bi xamal ne dañ dafa bokk ci ñu ñu sopp ku jël ci yow tariqa rek dañ ko sopp moo tax war ku bokk ci tariqa bi du moom moo dem soppi ci parce que képp ku sopp fokk ñu natt la ku ñu sopp dañ koy teral nga différence entre ku sopp ak ku ñu sopp boo soppee nit sopp boo demee sopp moom day day xool ba xam sopp nga ko est-ce ngay wax dëgg la mais bu dee moom moo la sopp réaction bi muy am du benn buur borom bi yeneen bi et cetera képp moo tax nag loolu am na benn nuqta bu ci nekk benn point bu am solo bu ci nekk mooy bul wax mukk ne man de damaa sopp mais da ngay ñaan yàlla bokk ci ñi ñu sopp loolu ëpp solo ñu sopp la ñu bëgg la moo gën nga bëggee <laughs> moo ko jariñ de waaw léegi <coughs> ah Ibrahima <coughs> léegi kon mu ne ko mu ne ko xanaa Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wax ko woon ne ko yow dañ laa sopp te képp ku jël ci tariqa bi ci yow c'est parce que dañ koo sopp nee na mu réfléchir daal ne ah axadat ni tariqa kon nag man tariqa bi moom a jàpp mu ne ndax ku ñu sopp moom dañ koy jàpp dañ koy jàpp moom du moom mooy jàppaate mais moom dañ koy jàpp dañ koy fonk du moom mooy fonkaate am na beneen jour tamit mu ne malaaka bi dafa ñëw laaj ko ne ko beneen malaaka ñëw ne ko bi ma talaqta dunya nan nga def ba fase àdduna àdduna nan nga def ba fase ko mu ne ad-dunya ma tazawwajtuha adduna dama ko musuta takk ba koy fas bu ma ko musoon a takk xëy na mais musuma koo takk ba koy fas si euh, non ba pare attention li gën a yéeme mooy ñoom dañuy gis malaaka yi mooy moom fatxu akbar dañuy gis malaaka yi comme ni leen yàlla bindee aussi du ne rek dañuy ñëw ci yeneen forme loolu am na mais léeg-léeg dañuy gis malaaka comme ni leen yàlla bind si am na euh, bu yàggul dara kenn koo xamante ne dégg naa ci ci ci ci ci wàllu yi muy wax ne moom gis na benn <laughs> malaaka <laughs> Israfil la doon wax alayhi salaam bu dee gis na ko fi mu nekk kiyom ak kii bi mu yor euh, forme bi tout ça mu koy expliquer di détailler bi nii la mel nii nii nii ñu joxe ay détails ci moom Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu dane ku weddi ne dinañ gis malaaka ku ko weddi c'est parce que amul fathul akbar loolu lay tekki mooy wane ni moom amul fath waaw la kon dégg nga léegi mu des lu ñuy wax kon ah at tashakkul mooy yor forme keneen loolu jinne moo koy def jinne jinne day jekki-jekki jël forme keneen mais différence u malaaka ak jinne mooy malaaka su yoree sa forme su jëlee forme dara malaaka su jëlee forme benn benn euh, lu mën a doon doo ko imaginer maanaam mën nga ko bañ a xam alors que jinne bu ko jëlee rek dina am lu lay yëgal ci sa yaram ne lii du xar lii du bëy lii du nit lii ah ah non non non sa yaram moo koy yëg dina am lu la koy yëgal daal moom sensation la doon niki noonu bu jëlee forme malaaka ak jinne tamit li leen bokk na ci leen wutale mooy malaaka bu jëlee forme jinne bu jël bu jëlee forme euh, benn animal nii nga rey animal boobu malaaka bi du dee malaaka bi du dee mais nag li mu solo li mu loolu noonu nga xam ne moom ci moom la moom la duggoon maanaam noonu mu meloon animal bu mel noonu doot ko mën a doot ko mën a melaat maanaam tey bu doon picc la nii malaaka bi nekk picc ni nga jël pitax bi maanaam pitax nga nga nga nga laafer ko mu dee pitax bi dee na malaaka bi mën naa du mën naa melaat neneen mais dootul melati ni picc alors que jinne su melee nen nga rey ko day dee jinne bi boppam day dee moom parce que ni ko yàlla bindal moom tàkk-tàkk la boo xamante ne day man di soppali ko rek jinne ak ko loolu leen wutal léegi wàllu yu ñoom li ñu am mooy at tabaddul mooy dañu mën a soppeeku dañu mën a changer maanaam ñenn ñu ci ñoom mais ci seen kii rek lañ koy amee ci seen himma yitte ambition bu rëy maana muy ambition yitte boobu dañuy jekk dañuy kii rek euh, def benn yëkkati seen yitte nga gis ñu mën a soppeeku wala ñu mën a dem fu sori sori dem dem dellu si et cetera wala léeg-léeg tamit ñu ñu nekk fii nekk ci beneen place am na ñu mën loolu waxoon naa la ko ab daal yi ñoom dañuy mën lool ba pare dañuy mën tamit euh, soppaliku leneen lu dul nit yu am la wala yu wala yu am nañu ko ci man mën a soppaliku mel neneen lu dul nit waaw léegi nag euh, cependant wàllu yu bu soppalikoo par exemple malaaka bu yéegee dem ci àddunay malaaka yi malaaka yi bu ñu ko gisee dañuy xam ne kii du malaaka alors que malaaka contraire bi moom bu ñëwee fii nit ñi duñ xam ne kii du nit mala euh, dañuy def tamit at taxawul wàllu yu day man euh, maanaam day day day man ram maanaam bari mais day man maanaam at tabaddulu mooy loolu mooy bari booy bari waay bi at taxawulu mooy soppali loolu dañ koy man ñaar yooyu euh, am Ah, am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy kii yi moom hmm? eh, garab yeeg eh, yeneen kii yi ñoom al ittihaadu ak at-tahawul la al eh, ittihaadu la ñu mel maanaam dañuy mën a dugg ci biir dara so comme parasite dañu mën a nekk ay parasite mën a voilà et cetera donc yooyu moom moo wutale mbir mbir yooyu noonu mais lawhul mahfuz daal maanaam yenn bi sallallahu alayhi bi mu gënee tedd bi mu nekkee lawhul mahfuz bu mag bi moom mooy ki gën a tedd ñépp gis nga mais gis nga am na benn. Eh, kenn ci wàllu yi waxuma ko directement mais taalib bem moo ma ko nettali mu ne sëriñ bi benn jour mës nañu toog tudd benn waay jóge euh, Afrique du Sud Afrique du Sud ñëw di waxtaan ak ñoom bi ñuy waxtaan waa ji di ko décrire ba nan ko waaye mais sëñ bi gis nga am na benn jardin bu nekk place sangam tudda benn jardin boo xam ne bu rafet la mu mu ne ko par ban place la nekk mu décrire ko nag mu ne ko jardin boobu mos naa faa dem te moom ci zahir bi mosul dem Afrique du Sud mu ne ko mais jardin boobu man dem naa fa mu ne ko ah mu ne ko waaw mu koy décrire mu ne ko mais sëñ bi effectivement jardin bi laa lay wax mu ne ko waaw mu ne ko noo fa de kii mu ne ko dama soppali ko woon picc mu soppali picc bi ma fay dem léegi mu ne moom léegi mu laaj ko mais bu bu soppali picc de euh, dem fa léegi est-ce que day day mën a euh, euh, maanaam tey buñ ko buñ xale yi buñ ko doon laas pierre est-ce que <laughs> danañ ko mën a kii wala nit ñi mu ne non c'est que bu ma soppalikoo koo picc dem fa ñaari mbir mun naa def de telle sorte que dinañ ma gis gaa mais mais duñ ma soupçonné ndax damay nekk ci yeneen biir yeneen picc yi rek wala bo mun ma mel noo xamante ne de toute façon kenn du ma gis yooyu eh, tafarrufaat la yu ñu am ñoom. kon nit yàlla seen mbir yi seen mbir dafa dafa dafa yéeme seen mbir yi dafa yéeme <laughs> ay affaire kéemaane la Euh. mais daal yeneen bi daal sallallahu alayhi wasallam moom mooy lawhul mahfuz bu mag bi kenn ku ci nekk nag ci ñun nii tamit mën na nekk lawhul mahfuz mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy bu mag bi ba pare moo gën a tedd mboolem mbindee fi Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu yaa rahmaan yow mi nga xam ne yaa rahmaan mu utiliser tur bi nga xamante ne moom borom subhanahu wa ta'ala ci la jàngale alquran ndax daa ar-rahmaan allama alquran moo jàngale alquran. te tur boobu noonu soo bëggee yow bokk ci ñi nga xamante ne yàlla dafa manifesté wu à travers ñoom ci tur boobu bokkal ci ñu xam alquran maîtriser ko te di ko jàngale yàlla boole la ci ñooñu ba pare am na ay xeetu wàllu yoo xam ne ñu nekk ci xadaratu rahmaniya ñooñu la melale ci suratul furqan mu naan wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ba mu jeex ñoom ñooy jaamu yàlla yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xadaratu rahmaan ya boobu te xadara boobu fekk nit ki yégg gu fa du mën a xàmmee lu jóge ci yàlla ak lu jóge ci seytaane ndax ay mbir yu bari yu nurul lu jóge ci yàlla day ñëw ndekete ci seytaane lañ jóge mais ci arrahman boobu ci la yem moowee ci kaw arash moo tax arrahmanu ala arsh istawa domination bi hmm? ci la nekkee ci trône arash trône mais trône boobu xol la maanaam bi gën a mag laa wax mooy xolu doomu aadama bi moo tax mboolem yeneen xeetu xam-xam yi ñu ngi ci biir loola tax rafetalal sa xol léegi nga dind ci mboolem jikko yu ñaaw yi lu deme nekk rëy lu deme nekk rëy nag mooy bañ dëgg ba pare xeeb ka ca ne wala boog nga bañ dëgg parce que ki détenir dëgg ki nga xeeb loolooy rëy iñaan xam nañ ko mooy bañ mooy gis xéewal ci nit nga bëgg mu toxoo ci moom ñëw ci yow ak ngistal ak jéggital mooy ngay wax wala ngay def wala nga bàyyi ngir di wut ci xol nit ñi ay ñoom ak yeneen yi ci des yëpp rek nga xam ne ay jikk yu bon lañ nga setal ko nga am effacement nga toroxlu ci yàlla te xamal ni yàlla boo bëggee dëgg-dëgg toroxlu ci moom ba nga yegg ci degré yu mat yi fokk nga nekk sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaamu yàlla bala moo wér dëgg-dëgg sax ah maanaam nga jaamu yàlla toroxlu ci kanam yàlla damm sa bopp il faut nga teg yonent bi sallallahu alayhi fi nga ko war a teg mu gënal la lépp nga di ko topp di topp sunnaam ci zahir ak ci baatin xoolal sama borom subhaanahu Allah ak Muhammad <laughs> gis nga xam nga Allah Allah 66 la Muhammad 92 la soo leen boolee 158 la lay jox te 158 moo tolloog iyyaaka na'budu yow rek la ñuy mooy kenn mënul jaamu yàlla te jaaru ko ci kan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yii daal yii daal nga comprendre ko wallahi alazim soo ko defee sa xol day set ngay def ay salaatu ala nabi yu bari julli ci yenn bi saa salaatu fatiha nga di ko baril muy laab muy laabal sa xol di ko setal di ko polir di ko namm ba sa xol mujj nekk seetu seetu boobu noonu day jàkkaarloog day nekk rëfle maanaam yàlla day reflété wu ci moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam noonu nga jàkkaarloog maanaam ay xeeti xaqaayit ay réalité ay xam-xam ay yu jéggi dayo yooyu daal insha allah